mooy nettali bi nga xam ne boo demee boroom nasbu raaya imaam az-Zaylai rahmatullah alayhi mu ngi ko fa indi euh, muy këne Seydina euh, kii dafa Marwan ibn al mooy bi mu nee gouverneur u Médine mu joon nekk euh, xalifa julli nii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 ñépp ci yam mu ne loolu amul benn zakat buñ ci joxe Marwan naan Seydina Zayd ibn Thabit maa taqulu ya Aba Sa'id Seydina Abu Hurayra ne man de man ajaban <laughs> man de man de man de yéemu naa ci Marwan monsieur le gouverneur uhaddithuhu bi hadithi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam maa ngi koy wax naan yonent di ko nettali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 li tax daraja dañu am lislaam a leen ko jox moo xam ci seen maam lañ ko jële mais seen maam bu ñu leen tudd lislaam a tax wala tariixa bu ñuy wax tariixa bu ñuy wax lislaam a tax sinon bu ne woon en dehors de bu doon waajoo sëriñ boobu chrétien la kenn ko fi tudd voilà bu woon bu newul woon ko tudd ngay dégg ñoo xam ne lislaam a tax kat ñu nekk fa ñu ne di am teraanga yi nekk mais ñuy cracher di di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 laay Marwan Marwan de maa ko naan yonent bi alayhi salaatu salaam nee amul dara amul dara lu muy wax loolu mu naan maa taqulu yaa Abaa Sa'iid muy laaj naan Abaa Sa'iid di Seydina Zayd ibn Saabit la wax léegi <laughs> en def na li ko war moom Seydina Abu